bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala mbokk yi ñuy sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di julli di salmal ci suñu yenent muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla suñu boroom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak saxaabaam ak mboolem taxaw dellu siwaat nañ ci suñu dars yi nga xam ne moom lañ baaxoo amal waaye léegi tey incha allah moo war a nekk suñ benn neuvième bind donte euh, wala trente neuvième bind bokk mu ne alihtimam bil islahat allaadima wa tawfiri wasaili raha mu ne yittewoo yi nga xam ne mënta ñàkk yi nga xam ne mënta ñàkk e muy faral di yàqu mu ne yu mel noonu nga di ko yittewoo ba bu yàqoo nga mën koo nga mën koo réparer naka noonu tamit fexe ba yombalal fexe ba mu jàppandi yi nga xam ne dafay yombal nooflaay dafay yombal nekk ci kër gi mën a neex yu mel noonu tamit nga fexe ba di ko yombal muy muy am ci kër gi saa su ne loolu xëy na borom kër gi moo gën a tax ni nii wax ndaxte yu mel noonu xam ah moom la war fexe daal ba yi nga xam ne ay jumtukaay la yi nga xam ne waa kër gi mënuñ koo ñàkk yu mel noonu bu yàqoo mu fexe ba di ko gaaw di réparer waaye tamit fexe ba yombalal leen fexe ba amal ci kër gi lépp loo xam ne rek dina tax seen nekk ci kër gi mën a nekk nekkin bu neex mën a nekk nekkin bu am stabilité loolu borom kër gi moo gën a tax nii wax waaye tamit euh, soxna yi ak mboolem ñi nekk ci biir kër gi ki kenn ku ci nekk nga jàppale ko ci ci sa kéemtalaay kàttan te loolu mooy mën a tax ab ànd mën a dem borom téere bi daal ne min niamillahi alayna fi hada zaman maa wahabana min wasail raxa mu ne bokk na ci xéewal yi nga xam ne moom la ñu yàlla may ci suñ jamono ji mu ne ay jumtukaay yu bari yoo xam ne jumtukaay yu nooflaay la jumtukaay yu la ci koo xam ne ku bëgg a dallu nga ku bëgg eh, dund dund bu neex daal am na fi mu ne yu mel noonu yi ci mënta ñàkk yooyu noonu nga yombalal ko waa kër gi lu mel ne ñu ay exemple lu mel ne lu mel ne nu ngi koy waxatee euh, lu mel ne climatiseur lu mel ne lu mel ne ventilateur ak yu mel noonu yooyu nga xam ne day yombalal nekkin bi ci kër gi ba dund bi mën a mën a jaar yoon yu mel noonu jaadu na moom borom kër gi mu yombal ko mu bokk na ci yi nga xam ne itam a ah, jaadu na ci moom mu fexe ba amal ko ci kër gi mu ne lu mel ne climatis mel ne frigo lu mel ne gaz mboolem yi nga xam ne daal day tax nekkin bi ci ñu kër gi mën a yemb yooyu noonu amal ko euh, lu jaadu la lu baax la itam mu ne fa yakunu min alxikmati tawfiruha fi lbayti biljawdati allati yastatiicuha saaxibu lbayti min gayri israaf mu ne loolu noonu jaadu na daal moom kilifa gi mu amal ko ci biir kër gi ci loo xam ne du nekk yàq waaye tamit du nekk nay newuñ la nga yàq nag loo gis rek indi loo gis rek indi loo gis rek indi déedéet waaye tamit bul nay ba daanaka kër gi lu baree bari loo xam ne bëggoon nañ ko am wala mënoon nañ ko am amuñ ko déedéet loolu loolu jaaduwul mais lépp loo xam ne daal mën nga ko bu ko defee nga indi ko loolu noonu bokk na ci li nga xam ne mooy yombal nekkin bi ci biir kër gi bokk na ci li nga xam ne tamit ah tax seen xel du nekk ci yeneen kër wala nii ñee faneen wala nii xool li nekk faneen parce que dañuy gis ne seen kër am na lépp mu ne kon loolu noonu lu jaadu la mu ne wala budda min altafriq bayn al umuuri al taxsiniya wal kamaliyat al zaifa mu ne mënta ñàkk nga xàmmee nag al umuuru taxsiniya al taxsiniya buñ ko waxee ak liñ ci namm rek xam nga mbir yi dafa séddalikoo ñetti xaaj dafa am luñ ñu naan ad daruriyaat am lu ñuy wax alxaajiyaat am lu ñuy wax alkamaliyaat ci arab daruriyaat mooy lan mooy yi nga xam ne mënut a ñàkk yi nga xam ne boo ko amul dangay faatu mënut ta ñàkk faw nga am ko lu mel ne lan lu mel ne ndox euh, yow mi am sa kër faw moom ndox di nga jàpp na la ndox am fa xanaa naka noonu tamit luñ lekk lu mu tuuti tuuti luñ lekk xanaa moom dana fa am ndaxte yooyu daruriyaat lañ koy dañ koy wooye yi xam ne buñ ko amul dañuy faatu yooyu moom chaque fois yooyu mooy yi nga xam ne moom nga war a njëkk amal yooyu noonu ci moom nga war a njëkk bu yooyu weesoo nga amal alxaajiyat alxaajiyat mooy yan alxaajiyat mooy yi nga xam ne buñ ko amul duñ deede mais nag dina wàññi lu baree bari ci seenu dund lu mel ne gaz euh, nga par exemple lu mel ne fuñ tëdd lu mel ne yu mel noonu nga xam ne nekkul ne buñ ko amul dañuy faatu noonu mm. moom dinañ dund mais bokk na ci li baaxal seen dund daal dina tax ka dundu gi nekk dund gu ne gu yam daal am na ñuy wax nag alkamaliyaat alkamaliyaat mooy yi nga xam ne moom daanaka danga koy mottalikoo rek danga koy nga mottalikoo bu o ci doon joxee exemple mooy lan lu mel ne montur boo xam ne danga koy taf ci cour bi montur koy wekk ci cour bi lu mel ne ay pot de fleurs yi nga xam ne moom la ñuy teg yooyu ay ay kamaliyaat la yoo xam ne day rafetal nii day kii way laa nekkul luñu aajo woo torop torop léegi jaadu na ci ki nga xam ne mooy père de famille bi mu amul ñoot xammee ñett yi yi nga xam ne mënut a ñàkk buñ ko amul dañuy faatu ak ñi nga xam ne buñ ko amul duñ faatu mais nag dina yombal dund bi ak yi nga xam ne dañ koy mottali ko rek yu mel noonu nga xammee ko chaque fois nga xam boo war a jiital bu ci topp bu ci topp bu ci topp loolu noonu euh, ah, doomu aadama war na koo xam wax dëgg fa la kër goo xam ne amul amuñ euh, koo xam ne amul amul amul luñ dundee amuñ ndox amul amuñ ay toilettes yu baax waa kër gi ku ne ngay gàddu ay fan boo xam ne subhanallah jéggi na dayo loolu loolu ñàkk xammee yi ma tudd nii léegi la nga nga nga jëndal ku ne ay fan euh, fa fam gën a seere te toilette amuñ ko luñ dundee amuñ ko loolu ñàkk xammee la ñàkk xammee loo war a jiital ban moo ci war a tegu ban moo ci war a tegu kon yooyu noonu xàmmee ko baax a baax am na solo ndax ndaxte dafay yombal dund bi xëy na tamit yenn saa yi moom jigéen ñi ñoo ciy xaw a sonal borom kër yi ci ñoom ñaare buñ xasee bëgg dara rek daanaka liñ bëgg lañ xam ñoom jigéen ñi ñaare buñ xasee bëgg dara rek liñ bëgg lañ xam loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax mais jar na ni comprendre tamit seeni borom kër comprendre leen ci ni xam ne lépp lépp mënuñu xëy benn bis mu eh, ni am ko mais dafa am yoo xam ne mooy nécessité yooyu noonu bu ko amee appareil yi ci topp appareil yi ci topp yooyu noonu jar na trop jigéen ñi ni eh, yërëm seeni borom kër bay leen xel ci loolu mu ne wa min al ihtimam bil bayti islaahu ma fasada min marafiqihi wa ajhizati mu ne bokk na ci yittewoo kër nag yéwénal yi nga xam ne mooy faral di yàqu yéwénal yi nga xam ne mooy faral di yàqu loolu noonu lu am solo la ndaxte doomu aadama bi ci biir këram bu mu nekk rek koo xam ne dafay sàggan du xam lu xew yëg yëkkati li ñu naan yëkkati euh, yow ventilateur yaa ngi yàq làmp yaa ngi euh, coupé nangam ak nangam mi ngi am ay problème jaadu na ci borom kër mu nekk ko xam ne dafay yëg di xam di bàyyi xel bu baax a baax bañ nga matériel yi nekk ci kër gi di yàq yi di am problème mu continuer bàyyi ko noonu ah loolu jaaduwul lool yëkkati la kon loolu la borom kër bi di junj noonu mu ne ñenn ci nit ñi dañuy négliger yenn mbir yi am yu yàqu yu baree bari ni bàyyi ko seen soxna di jàmbat duñ leen faale duñ ko sax yi duñ ko sax fullaal mu ne loolu noonu jaaduwul mu ne yenn saa yi nga dugg ci kër goo xam ne da ngay gis mbóot yaag gunóor yaa ngay jàbbante ca biir saalia euh, lamp bu baax amuñ ko ay matériel yu doy amuñ ko seen lépp daanaka yàqu na lépp daanaka baaxul fir booba yàqu na lépp yàqu na borom kër kër gi du ko yaram yaramam du ko du ko du ko du ko yëgal yaramam du ko faale. loolu baaxul. borom teer bi sax mi ngi koy junj nee na problème yu baree bari ci yi nga xam ne mi nga am am na ci yoo xam ne foofu lay juddoo. ndaxte yenn saa yi ko góor ki yi ngay yi nga xam ne doo ko fullaal yi nga xam ne faale woo ko. jigéen moom da koy faral di faale moom yooyu noonu da koy yitteel ndaxte bëggul ay xaritam ñëw fi wala ay mbokkam ñëw fi di gis ne këram gi nangam baaxul nangam baaxul nangam amu fi nangam amu fi moom yooyu noonu moom da koy déranger ka moom ku jigéen ki léegi nag yow ku góor ki bu dee faale woo yooyu yow doo gaaw a comprendre moom lan moo tax mu lay sonal naan la nangam nañ ko defar nangam nangam nañ ko defar yow doo ko gaaw a comprendre fekk moom yooyu da koy déranger ci façon boo xam ne jéggi na dayo léegi kon il faut nga bàyyi xel lu mel noonu di ko suturaal fexe ba eh, li war a am lépp am li fi war a nekk lépp nekk fi lu yàqu ni jéem a xool nuñ ko réparé ci anam boo xam ne ne waxuñ la ngay dem di lebi wala di takalluf di di jéem loo mënul déedéet loolu kenn waxuloo ko mais du ànd ak benn takalluf bu ko defee loolu noonu dafay loolu noonu bokk na ci li nga xam ne mooy yombal seen eh, eh, seenu nekk léegi loolu mooy li nga xam ne moom la borom téere bi indi mu jeexalee daal ne lu baree bari ci li nga xam ne ay problème mi ngi jaaree foofu ndaxte ñenn ñu duñ fullaal loolu seene te seeni soxna yooy dañ koy jàmbat kon lii mooy bind tey bi nga xam ne moom la borom téere bi andi bind la bu gàtt <clears throat> boo xam ne moom la indi indiwul indiwul <clears throat> benn aaya bu koy bu koy dëgëral indiwul benn xadis mais bu ñu xoolee ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xool dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que mën a layal li borom téere bi di wax wa waaw loolu noonu dinañ ko mën bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa Aysa nee na bu ma saana nekk ci kër gi lu xotteeku moo ko daan ñëw kaane yu xiitu sawbahu yi yi mosaan di xotteeku moo ko daan ñëw dàllam moo ko daan defaral boppam ba mu baax léegi nag yu mel noonu tek yu mel noonu noonu day dëgëral li borom téere bi di wax mais boo nekkee père de famille jiite jiite ab kër yi nga xam moo fay faral di yàpp yi nga xam ne moo fay nekk comme sikk yu mel noonu ci sa responsabilité lay dellu nga fexe ba di baaxal di ko jagal loolu euh, dina tax euh, daanaka problème yu baree bari mu wàññiku xëccoo beeg jàppal bàyyil bi yooyu noonu dina xaw a calmé wu tuuti nga xàmmee itam li nga war a jiital ak bi ci topp bi ci topp jigéen ñi tamit di yërëm borom kër yërëm seeni i kilifa e di leen jàppale seen kéemtalaay kàttan ci yu mel noonu euh, loolu nekk na lu jaar lu am solo kon mën nañoo taxaw foofu <coughs> di delluwaat di jégalu mbokk yi euh, xam naa tey moom ay commentaire rek ay kii xam naa du mën a am waaye daal lu ci mën a am rek ni bàyyee kàddu gi أغاتاني أخي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك